ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci njàngale yi ñuy jële ci ghazwatu bani qurayza ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu jeexal nettali bi walillaahi alxamdu wal minna am na masala yoo xam ne moom lañ jotoon gis muy masalatu halil amru yaani al amru al mutlaq ala al fawri am taraaxi ndax bu sharia digle lool day wane ni ndigle gii de lu ñu ware gaawe la walla mooy mën nañu mën naa yéex mën naa xaar loolu gisoon nañ li gina a dëgër mooy waxu jumhuurul ulama ci tënku madhabu xanafiya yi mooy mooy madhabu xanafiya yi ak maalikiya yi ak xanaabila yi raxmatullaahi ala aljamici ñu ne ahakay ndigal lu ñu joyal day wane dañ koo war a teel def te loolu waxoon nañ ne mooy li dëgër beneen wax bi mooy waxu madhabu shafii di ngiiru imaam muhammad ibn idris abu abdillah ashafii radiyallahu taala anhu wa arda këne nit ki am na choix moom mooy seet bu neexee mu teela a def waaye bu ko neexee mu yéexi koo def waaye à condition mu fas ci xolam ne da def waaye waxoon nañu avis bu njëkk bi mooy li gën a dëgër inshaa allahu ndax indi woon nañ tontu biñ tontu woon shafi'iyya yi ci wàllu aj giñ joxewoon woon comme exemple te sax am na leneen mooy ne nit xamul kañ lay dee ginnaaw sa boroom digal na la te nga man koo def bu ko yéexe ndax xamoo kañ ngay dee waaw loolu incha allah mooy li nga xamante ne mooy li ginoonu dëgër wallahu taala alam ginnaaw gi gisoon nañu masalaam nit malaaka ñëw di jël formu nit gisoon nañ ne loolu mën naa nekk te loolu moom ñu ngi ko gisoon ci Seydina Jibril aleyhi salaatu wassalaam jël gu mu jëloon forme Seydina Dihyatu ibn Xalifa al-Kalbiyu radiyallahu anhu wa ardaa waaye loolu du jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kese côté boobu lañ préciser wul mooy ne du ne malaaka loolu kënee jamono yonent bi alayhi salaatu salaam kese la nit mën a gis malaaka wala wala yi ko jiitu woon déedéet ba léegi nit ñi dañuy gisi malaaka te loolu saabitun lu lu lu wér la lu sax la ci sunna gisoon nañu tarjama seydina imran ibn xusayn walla déet seydina imran ibn xusayn non non xudayfa defoon seydina imran ibn xusayn defaguñ tarjama moom seydina imran loolu ci bulughul maram yi lañ def lañ gisoon tarjamaam yi suñu sëriñ Cheikh Mouhamad Moustapha bu foofu la woon mais fii defuñu jotuñu def tarjama Seydina Imran ndax gisaguñu ko ah Imran Seydina Imran moom da gis malaaka yi te lool c'est après bi muy nettali loolu mooy ginnaaw ndax benn taalibeem la ko wax al-Utaridi al-Utaridi rahmatullah alayhi fekk mu wax ko ko nag ne ko bu ko wax fekk maa ngi dund bu ko waxee waaw lii ma la wax fekk maa ngi dund bu ko waxee bi mu génnee àddina la ko doon seede wax lool këne moom da doon gis malaa gis malaaka yi dañ ko doon day doon gis malaaka yi ñu koy nuyu moom Seydina Imraan ibn Husayn nee na ba am benn feebar bu ko dal muy def faj moom nga xam ne dangay lakk aw weñ di ko teg ci li ngay alkayu di ko teg ci ci fi fi fi góom di nekk wala fi nga bëgg mu wér nee na ma jékki gisatuma leen gisatuma leen bi ma leen bi ma ko bàyyee lañu ñëwaat di delluwaat ba moo tax mu ne ko est-ce que yëg nga malaaka yi ba mu wéree est-ce que yëg nga ne delluwaat nañ di ma nuyu kon loolu muy kooku saxaaba boo xam ne ki mu ko nettali ak ki mu wax kooku taabi'i la waaw ta yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ci kitaabul anbiya boo demee ci eh, eh, eh, manaqibul anbiya ci saxiixu imaamul buxaari rahmatullaahi aleyhi foofu yonent bi alayhi salaatu dafay nettali benn waay boo xamante ne nii muy aha kitaabu ahadiisul anbiya voilà mooy e, waaja nga xamante ne nii da doon dox mbokk da doon dem di seeti benn xaritam jóge dëkkam di dem dëkku benn xaritam di ko seeti bu sori mu dem ba ca yoon wa mu am ku mu dajeel euh, bi mu dajeeg moom mu ne ko foo jëm mu ne ko man de daa am dëkku sàngam laa jëm dëkku sàngam daal falaa jëm nii loo fay def sama benn xarit laay seeti mu ne ko lan moo tax nga koy seeti mu ne ko dama koy seeti ndax dama koo sopp ci yàlla dama koo bëgg fillaahi ci yàlla yàlla kese da sopp gu ma ko sopp ci yàlla moo tax ma nangoo jóge sama dëkk di daal di dem foofale di seeti sama mbokk moo male hein bi mu ko waxee loolu affaire bi rëy lool waa ji ne ko ah mooy ci mu dajal noonu ne ko ah man de sama boroom moo ma yónni ci yow moo ma yónni ci yow mu ne këne moom it sopp na la ndax loolu kooku noonu la la noonu kooku am malaaka la pourtant waa ji taxaw na di wax ak moom taxaw na di wax ak te kooku malaaka la waaye taxaw na di wax ak moom pour wal la ne kon mooy ne ta loolu nga ne ma eh, eh, eh, xaar xaar yow lii ngay wax nii yow lii ngay wax nii c'était peuple yi ñu jiitu woon non léegi yow peuple yi ñu jiitu woon sawaay yow nan nga fi mën a taxawe loolu d'accord nañu lan nga mën a waxee ne loolu day xew ci ñun dañ naan la suñu waroon subhaanahu wa ta'ala moo nañu kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen yéen xeetu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yéen a nekk xeet wu gën woo xamante ne moo mës génn ci nit ñi léegi nag comme que mooy xeet wu gën lan ngay xalaat yow xalaat nga ne kon lañ ñi jiitu woon li ñu amoon xeetu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam yi jiitu woon xeet wi leen xeet wi leen gën ñoom ñépp manula am lépp loolu ah mooy ne xanaa xamoo ñenn ñi moo tax moo tax ñàkk xam baaxul de ñàkk xam baaxul am na ñoo xamante ni nii dañoo foog ne waliyu yi nekkoon avant l'islam avant yonent bi alayhi salaatu ak yooyu ñoo gën a fort ya waliyu yi nekk ci xeet yonent bi alayhi salaatu salaam mukk ay waliyu nag kenn du ko xame parce que ay miracle lay def kese loolu moom. loolu moom idée bu fausse la ndax façon yenn yi buxaabakat yi dañ koy defa ah, yu garaaw yi da ngay gis ay buxaabakat yu dox ci ndox mi buxaabakat yu naaw ay njibarkat est-ce que daa tax ñoom li ñuy wax nekk dëgg kon loolu loolu tekkiwul ne euh, que ne euh, kon léegi euh, foofu lañ koy xame déedéet fenn lañ koy xame inna al qur'ana huwa al mizan waaw mooy képp koo xam ne moo la gën a jàpp ci al qur'an gin laa jàpp ci li nga xamante ne mooy sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gin la koo sopp gin la koo jëfe di la ko gën toppatoo lu ngeen ko doyadil doyadil kooku mooy wàllu yi ci seen biir moo leen raw yéen ñépp même bu dee ne du gént sax moom du gént gis dara kenn ki nag moom day gént di defi miracle di def ay xarbaax mais moom bon côté sunnaam des na ah. kooku noonu noonu kële nga xam ne moom masula gis dara ñépp foog ne du dara ndax loolu kookoo ko raw fopp fa yàlla waaw waaw mais yemu ko sax ci ci ci we wew ye ye ye yemu ko ci we xaaju ñoo bokk kon loolu foog mu leer foog mu leer ñu xam yooyu xam ne nag affaire yi kon Ah, xeet bi li ko yàlla defal defalu ko beneen xeet suñu boroom subhaanahu wa taala li mu defal xeetu ah seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul xeet bu mas a jaar ci kaw suuf boo xamante ne defal nag ko kon nag na ñële doon gisee malaaka loolu fii la aaye gaaf fii la kii bokk fii la fii la euh, liñ naan raay bi téene waaw fii la raay bi téene mooy fi fopp ñun nag dañoo foog ne foog nit ki ku lu ku ku dund loolu dangaa war a xëy di ko wax wax naa lu Seydina Imran sànq ibnu Husayn radiyallahu anhu lan la wax taalibeem bi lan la wax gaa yi lool la mooy da ko doon nëbbulu moo tax du ñun dañoo fam ne lool bu amee waa ji day taxaw di ndax ñooñu yàllaa leen tax a jóg bu yàlla defee mu feeñ alhamdulilah loolu la dogal duñ ci rus duñ ci kii ndax dañuy xam ne buur yàlla mooy feeñal ay mbiram à travers ñoom ñu kontaan ku leen gis nag xamoo naan kii bëggee gis leen ma xoolal ñu koy nettalil muy bëgg nii di di di muuñ nii yàkkamti ku ko nettalil affaire yi alors que yow ghabiyun wallah yow xamoo dara ndeket sa bopp bi kopp ci newul moo tax ndax moom du personnage am lay lay bëgg mais buur yàlla miy wane à travers moom ay xéewalam mu kontaan ci lool wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith kon gay bu ñu foog ne nit ñi dañuy xëy ci mbedd yi di wax sa voisin bi nga dëkkal man na bokk ci ñooñu sa ki nga bokkal néeg sa rakk bi nga bokkal di añandoo suba jour bu nekk di tëddandoo di yendoondoom moom mën na raw ci koñ ba nga nekk fépp waxuma koñ ba mais réew moom yépp te yow soupçonné woo ko loo foog day ñëw naan la man la man di àgg naa fii loolu koo gis en général sax mu koy wax mooy ne àggul loolu euh, waa ji àggul fen bokk na ci liy wane ne àggul fen mooy nit kuy wax loolu di góon di boppam di tag tagal boppam naan àgg naa fii mën a mën a tadu dara waaye ñi ko doon du occasion bu ñëw rek ñu wax lool kon lool lool la te nag nit yow waroo ne man noo lii buur yàlla moom ñooñu la ko doon may lan moo tax mënu la koo may yow yaay kan lu tax nga nga naye sa nga bëgg yow xéewalu yàlla nga nga sin bi ci ne moom buur yàlla nag dina jox ñépp dina xéewale ñépp bam des man pour pourquoi yow nga bëgg a génne loolu ci sa bopp xanaa doo jaam ñoom ñuy jaam kese te mérité anal ban lan lañu def lu tax ñu mérité ko ndax buur yàlla li muy joxe kenn mérité wul dara amul kenn ku mérité dara fa yàlla waaw buur yàlla mooy xool ku ko neex mu tànn ko def ci moom li mu koy def bu bëggee def ci yow loolu mu réunir conditions yépp sax buur yàlla est-ce que dafa soxlay condition ngir li mu bëgg koo xam ne innama amruhu ida araada shay'an an yaqula lahu kun xamante ne nii mbiram ci lenn la ne kun nekkal fayakun kon dafa soxla ñun suñu raisonnement nga suñu raisonnement yi ñu jàpp ne pour mbir am lii way xew loolu doxul ci yàlla yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahim loolu foo ko gis loolu raisonnement nit ku ñu sànni ci taal lan la la lan la lay wax day lakk ci yoon loi yi naturel yi noonu la te nit ñëpp dañ naan day lakk jeex na mais yaa naaru kuni bardan wa salaaman newal seddal waaye nag ci kaw lépp nag mun na tegu ci kaw jàmm ak jàmm ci kaw seydinaa ibrahim aleyhi salaatu wassalaam kon loolu mooy mbiri yàlla lool la nit nag doo ñëw naan man ñoom diw la la yeyoo man bokkuma ci ku la gëmloo loolu bàyyi ko foofu bu ko déglu kooku daa bëgg nga yàgg di nekk jaamam déedéet pourquoi pas man man man man man man ñi ñooñu am man loolu laa bëgg man waaw te nag buur yàlla de nee woon na ana inda dhanni bi man daal maa ngi fi nga xamante ne rekk jaa njortal sama jaam fa mu toll ci man foofu laa yem ci moom in xayran bu dee lu yiiw fa xayran muy yiiw buur yàlla defal la lool ah bu dee nag dangaa jàpp ne yow moom mérité loolu ndax amaane lii lii yëgal ne am na ñu ko jox ñoo xam ne yaa leen gënu demin fopp te pourtant jox na leen loolu kon nag ba suñu jamono yii man de désespéré wu ma aw ma benn sikki sàkka kene lii nga xam ne moo doon dal Seydina Imran man de man na maa dal waaw di ko ñaan borom bi kay ndax mbindeef yu sell ni malaaka yi ngay waxtaan ak ñoom loolu du lu dul leer kese fa mën a tukki waaw waaw di waxtaan ak sulaxaa kay ñu baax ñi as kon loolu bu kenn désespéré ci mbiru yàlla jamais lu fi waay di am noo man di sant noo man di tudd nu sa couleur peau di mel lu waay am di man nga ko am waaw ndax ki doon joxe ngi fi lim doon joxe jógu fi lu jiw wa jeexul jógu fa la wolof yi wax kon nag mooy loolu noonu lu mën a nekk la nit ñi di gis malaaka yi loolu dafa mën a ne te tamit bokk na ci li koy wane ñoom yaay Ummu Salama ñi kan lañ gis mais Seydina Jibril lañ gis biñ gisee Dihya foog ne moom la radiyallahu anhu yonent ma sa sam ne déedéet kan la kii nii ngeen gis du Dihya naa Jibril la kon moom kan la gis boo liggéey danaan buy nettaliwaat lool moom dafa foogoon dafa foogoon ne moom la mais bu ko doon nettaliwaat beneen yoon moo tax gis nga li wax man dama gisoon foog ne moom la yonent ba ma dégg yonent ma sa sam du nettali saxaaba yi xew-xew boobu ne kooku Jibril la sayyidatu fa euh, Aïsha naka noonu mooy saxaaba yi dañ doon gis malaaka yi noonu waaw waaw kon nag loolu muy loo xam ne lu ñu bëggoon a la dama ko dama dama ci taxawul woon côté bii nii après may déglu laa ne mais côté bii it euh, lu am solo lañu suliñu ko bu ko defee nit ñi xam ne dara fi jombul kenn il faut nit ñi di du ay ay espoir yu faux ah di gëmloo nit ñuy amul non li ma la wax daa am fu ma ko teg non wala déet daa am fu ma ko teg wala déet li ma la wax leer naam leerul bu teguwul nga ne teguwul kon affaire yoon la non. beneen masala mi nga xam ne gisoon nañu ko mooy masala mi demoon bi euh, amoon ci wàllu bu kenn julli lu dul ca Banu Qurayza loolu gisoon nañ ci masala ndax saxaaba yi man nañuy def ijtihaad ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, loolu gisoon nañ ni mën naa ne taw yoxoon nañ la li ngeen xam ne moo doon tegtal yi ak yi nga xam ne moo koy wane walillaahi alxamdu wal léegi mu am leneen leneen li moo doon euh, li jëmoon kon ci loolu bu kenn julli lu dul ci tàkkusaan lu dul ci Banu Qurayza gisoon nañu kon kom niñ ko waxe li jëm ci ijtihaadu saxaaba fi zamani nabi sallallahu alayhi wa eh, gisoon nañ tamit benn masala mooy ana ñooñu ana kan mooy ki nga xamante ne nii mooy ki ci ñaari kuréel yooyu mooy ki daj dëgg ji ndax kat inna alxaakima ida ijtahada fa asaaba fa lahu ajran wa ida axtaa fa lahu ajrun waaxid loolu gisoon nañu wutee ci boroom xam-xam yi waaye waxoon nañ la li gën a dëgër insha mooy ne ñoom ñépp a daj dëgg ji te lool li ñu koy wan mooy ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam doxalee ñoom ah kii bi ma doon wax sànq euh, nettali bi nekk ci xadiisul kitaabu xadiisul ahadi euh, ahadiisul anbiya boobu noonu mooy nettali bi nga xam ne ci la moom la imaam al Buxaari rahmatullah alayhi def ne bunta ngi bi muy wax euh, waaji al ama loolu masoon nañ ko fi tuddu ah, nettali boobu mais nag. mais quand même yàgg na quand muy nettali waa ji nga xam ne dafa gumba woon silmaxa bi ak ki nga xamante ne nii muy ay xarit lañu ki nga xamante ne nii euh, dafa euh, al dafa amoon ak ngaana ak ki nga xamante ne moom ah dafa amoon handicap moteur ci wàllu tànk yi léegi léegi mooy ñooñu noonu suñu boroom ne kii euh, ci xadiis boobu mooy xadiis Seydina Abu Hurayra la woon moom la imaam al Buxaari yi def baabu xadiisul xadiisul abras wal a'ma wal aqra fi bani foofu la woon ah, léegi ndax su foofu ci biir xadiis bi dane fa ñoom bi leen yàlla bëggee nattu ba'atha ilayhim malakan dafa yónni ci ñoom am malaaka fa atal abrasa mu dikkal waa ji am ngaana après ainsi de suite ba mu jeex mooy loolu ñoom ñooñu gaa yooyu doon dund ci waa banu Israël suñu boroom yónnee leen malaaka ñu mu ñëw sopp nekk nit di wax ak ñoom voilà léegi kon ñun buñ delloo fi nga xam ne fi lañ ne woon léegi nag kon waxoon nañu ci nettali boobu noonu muy xew-xew nu mu tudd euh, euh, euh, xew-xew bu kenn julli tàkkusaan lu dul ci Banu Qurayza dafa bari woon ay njàngat yiñ ci jotoon a gis yooyu léegi mu des ñu war a continuer muy gis nañ saxaaba yi radiyallahu anhu ñii julli nañu ba tàkkusaan jotee ñeneen ñu julli wuñ ñu julli bi bien après bañ àggee mais est-ce que dégg nañ fenn ñu duggante waaye yow wala benn kuréel bi mere beneen kuréel bi ndax deful ñun li ñu def ndax ñoom defuñu li ñu def est dégg nañ ko ci nettali bi kallaa ah ah loolu dégguñu ko mukk mukk mukk dégguñu loolu dégguñu fenn ñoom ñenn ñi julli dañoo dugg ñi julliwul waaye ñi julliwul tekk dégguñu fenn ñu daal di ñi nga xam ne ñoom ñoo julli ndax lan masaailul xilaaf fil furu' ndax diine ji suñu boroom da ko yombal bi mu xéewal gi mu defal xeetu seydinaa muhammad aleyhi salaatu wassalaam bokk na ci mu defal leen tàggatal leen ay aimma mujtahidiin ay boroom xam-xam yoo xam ne àgg nañ ci dara jaay ijtihaad def effort d'interprétation ci texte yi ni mu defoon saxaaba yii bu texte ñëwee nga gis ñu am ci ay rootuwaay ay déggin yuute loolu la def xeetu ulamaul umma al mu'tabirin noonu lañ mel mooy boroom xam-xamu xeetu yi noonu la loolu moo tax ngay gis masala xanafiye yi wax lii wala imaam abu xanifa wax lii waxuma la moom rek taalibeem bi imaam muhammad ibn hasan al shaybaani mi nga xam ne taalibeem la gis ci leneen lu wuteeg moom lim gis te pourtant est-ce que imam Abu Hanifa dane ko yow léegi dàq naa la sama sama école jóge fi ndax lu tax may gis benn ari ngay gis le contraire ah déedéet waaye moom it mere sëriñ bi ndax moom tey dafa gis moom dafa gis lu wuteeg man imam Malik gis leneen mbir Maliki ñaata ay wuute moo am ci seen boroom xam-xam yi pourtant kenn merawu ci ki ci des wala mu def ko noon dootu ko tudd bu dayee teg moom dootu ko nuyu ndax masala sàngam da cee wuteeg man Shafi'i yi loolu lañ gis xoola Maliki yi ñenn ñi jàpp ne xabdu di julli jël teg sa loxo ci dënn lool mooy mazhab bi ku mel ni ñoom imaam Ibn Abdul Bar ak ñooñu mais est-ce que ñeneen ñi nga xam ne jàpp ñoom ñu jàpp ne sadlu mooy wàcce mooy mazhab bi da ngaa dégg ñuy xeexante bi di di dóorante ay misil di bind téere naan yéen waxu ngeen dëgg dégg ngeen ko amul Shafi'iyya yi noonu Hanabila yi noonu ci seen biir laa wax mais même boo génnee ñeent yooyu gisoo ci mazahib bi mooy foo gis ñu koy def mooy ñooñu ñooy les fanatiques yi nga xam ne xamuñu dara moo tax wuute dafa yà yàgg am ci masaa'ilul furu' mooy ci masala yi nga xam ne foofu tamit wuute man na ci am na yoo xamante ni wuute amu ci am na yoo xam ne moom laaj mooy ne moom du nangu wuute est yàlla kenn la non loolu moom amul ñu naan xanafiya yi nee nañ lii maaliki non loolu amul Maturidi yi nee nañu lii Ash'ari yi nee loolu amul loolu amul yàlla kenn la moom moo tax kenn taxaw fi naan sama sëriñ nee na yàlla kenn na loolu wax du yàqu la ak mu sa sëriñ mën a toll sa sëriñ a ko wax loolu yàlla kenn la sa sëriñ a ko wax loolu ñépp ko wax ku ñuy jullit loolu nga gëm loolu nga xam mooy yooyu moom mooy yi nga xam ne nag <coughs> mu yooyu furu' mooy branche lool waaye li nga xam ne mooy source bi raacinu mbir yi loolu muy ngëm yàlla ngëm yàlla amul xilaaf est ce que dañoo war ngëm yàlla di nga dégg ñu naan zahiri yi nee nañ noo ngëm yàlla nag ci ay condition nga koy gëmee déet amul te ne am nay jamono yoo xam ne walla de amul voilà loolu côté yooyu amul furu yi waaw comme ay nan lañuy ñuy jullee bu ñuy julli est-ce que taaya bi nan lañ koy waxee yooyu walla yooyu ay branche la azaka bi ainsi de suite loolu ay branche la mais ngëm yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu salaam amul xilaaf amul xilaaf amul wuute képp ku taxaw ne yonent ma lay saar saam yonent la mais man mii di wax it yonent la moo yow yéeféer nga ndax lool amul wuute ñu naan hé il faut respecter ndax waa ji boroom xam-xam la kii non non loolu amul wuute dafa am tamit yoo xam ne moom lañuy wax wuute ah, fu wuute mën a am mooy nit du def loo xam ne moom ci boppam moo génne boppam ci l'islam ba pare di def ay déconnage am yi naan nañ ko bàyyi ndax wuute daa respecté leen wuute wan respecté wuute loolu kan moo la ne wuti daa am foofu ah ndax àjjana existe na ndax safara existe na ndax yàlla am na ndax malaaka yi am na loolu daa am wuute loolu amul wuute ndax yàlla am na loolu daa am wuute afillaahi shakk ndax nekk na ci mbir yàlla shakkul ak sikki sànga ak sikki sàkka ombre de doute bu ci mën a am kon loolu moom amul wuteeg amul taxul ñuy wax yooyu moom moom moom taxul ñuy wax moom foog naa loolu moom foog mu leer mooy nit koo xam ne moom moo génne ndax l'islam li imaam al-Tahawi wax li génn mooy nga ci dugaloon ay kalimatu laa ilaha illa allah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boo ko renier yaa ci génne sa bopp boo ko weddee yaa ci génne sa bopp voilà kon loolu mooy loolu formulaire ñu xam fan la wute mën a am bu dul yii ay nan lañuy jullee ñii ne man bu ñuy julli allahu akbar dama yëkkati sama loxo ba ba mu agsi sama nopp yi ba mu xida euh, euh, a nekk euh, tolloog nopp yi ñii ne noo da ngay def nii rek bu yemee ci ci ci jëyi noonu ainsi de suite yooyu noonu ak est-ce que damay xab doom du ma xabdu ak bu may wàcc est-ce que damay jiital samay loxo wala damay jiital samay óom loolu noonu loolu nit manoo ñëw ne man li ma ci li mazhab bi ma ci topp li ma ci topp moom la ñépp def ku ko deful sama ennemi nga loolu ku ko def kooku mooy jaahil boo xamante ne doo trouver ku ko gën a réer ah, ndax yow dangaa amul droit sax yow amoo droit man awma droit ne man par exemple man damay xam ma ne léegi man bu ma gisee ku xabduwul dama naan ko bu fi xabdu non amoo droit bi amoo droit bi comme li imam Sufyan ath-Thawri wax imam Sufyan mu ne idha ra'ayta ar-rajula ya'malu al-'amal alladhi ikhtalafa fihi al-'amal alladhi ikhtulifa fihi wa anta tara ghayrahu fala tanha imaam Sufyaan ibn Sa'id ath-Thawri yii nii may wax nii côté bii nii à partir de fii damay jël li boroom Rimah di say Seydi al-Cheikh Omar al-Haaji Omar al-Fuuti Taal radiyallahu wax loolu laay indi à partir de wax jii ma commencé di waxu imaam Sufyaan ath-Thawri ci Rimah mu ne wa naqala ndax dane wa naqala abu omar bi sanadihi ila thawri mu ne imaam abu omar di kan ibn abdil bar al andalusi boroom ak tamhid dafa toxal ci càllaleem ba ci imaam al thawri di sufiyaan ibn said al thawri ñewoon contemporain imam Malik tudd nañ ko rek ci jataay bi weesu bu ñuy wax affaire Seydina Shu'ba ibn al-Hajjaj ñu ne woon ñoom ñaar ay xarin lañu woon ñoom ñaar ñii dañ doon ànd saa su ne daanaka Seydina Sufyan ibn Sa'id ak Seydina Shu'ba ibn al-Hajjaj léegi imam ne boo gisee nit di jëf-jëf joo xam ne boroom xam-xam yi mais pas ay ay gars yi lambda yi ñoo ci ñoo ci wute non loolu taxul ñuy wax moo a ah, dafa neex quoi mooy da gis ñoo xamante ne nii man rek lañ tane daanaka mooy bu ñu amee àlluwa sax waxuma am àlluwa mais <laughs> bu ñu amee àlluwa ba seen àlluwa effacé wu baa mu damm yàgg na ñoom ñépp ñu yem ñu jël masala yoo xam ne buñ ko masoon a posé Seydina Omar ibn al wax ko ko jamaa saxaaba day dajale kibaaru saxaaba minal muhaajiriina wal ansaar lay dajale du ci nangoo wax ñoom lay dajale ut conseil consultatif ñu xalaat ci mbir mi d'après li ñu gis ci sunna ak alquraanu borom bi ana at euh, xew-xew bii laaj bi ñu malaat laaj lan lañ ciy tontoo moom lool la doon def Omar radiyallahu anhu nga gis ñoo xamante ne nii amuñu àll wala bañ amee àllu seen àllu wa damm na bu yàgg xamuñu dara julli rek boo leen ci laajoon ay masala duñu dem jàpp rek mënuñoo jàpp nga gis leen ñu toog di waxtaane sujet yu mel noonu ku nekk naan nii laa ko xalaate moo tax ñun wolof il faut ñu def benn attention te loolu nag responsabilité ñi yàlla may xam-xam ñoom ci lañu ñoom surtout ñoom seen responsabilité la ndax nit ñi dañoo dem ba foog ne xam-xam moo wax sa xalaata yam ah déedéet nga xam ne dañuy ubbi rajo yi di wax lan ngeen ci xalaat yaa subhaanallah yow loolu loolu noonu erreur man koo féete kaw nit koo xamante ne nii comme gars yi ubbi benn antenne di wax di dañuy waxtaane tey waxewu jamono ci mbiri jamono yi léegi nit koo xamante ne nii doomu njaaloo la ndax day doon nam du donn baayam loolu mooy sujet bi ñoom ñi toog ne ñooy ñooy ñooy animé mbir mi wax ci seen xalaat ba doyal après ñu ne nag dinañ ubbi antenne yi bu ko defee nit ñi woote wax ci seen xalaat kallaa loolu du deme noonu yaa subhaanallah loolu loolu du sujet ay wax xalaat ndax ñun wolof xamuñu xam-xam lool la lool man dama koy wax saa su ne ku xamul nag danaan waa ji dañoo xeeb mais ku xam-xam nga ne li may wax mooy dëgg suñu pro suñu population boo ci génnee boroom xam-xam yi nag ñiy wax ñiy wax bari nañu ñiy wax moom wolof wax kese lay def mais est-ce que li muy wax tegu na fenn. ñooñu ñoo bariwul waxkat yi bari nañu waaye ñi nga xam ne seen wax tegu na fu leer ci alxuraan ju leer sunna su leer ñoo ñoo néew ñoo ñoo néew loolu noonu du demee noonu diini masailu ad diiniya laysat bi wax sa xalaat du ay wax sa xalaat wax gis nga waxu imaam Maalik bu am solo boobu rahmatullah alayhi bi mu doon wax nit bu ñu ko laajee laaj ci diine na jël àjjana mu teg ci càmm ci ndejooram jël ci kanamam àjjana ak mu jël àjjana teg ci ndejooram jël safara teg ci càmmoñam léegi moom mooy xool bu ko ci neex mu dugg lool mooy lan mooy mu tontu mu xam laaj bi xam liñ koy ton liñ xam tontu bi xam teg yi mu tontu te yàlla kese tax kooku mooy moom tànn na dugg àjjana sànni na boppam ci àjjana ji mu tànn dugal boppam safara mooy lan imaam Maalik mooy lan mooy moom mu leer ko liñ koy laaj xamu ko mais quand muy aventurer wu quand même je di tâtonner ay foog naa yaakaar naa ñi ci gën a dëgëru fit baat yooyu sax duñ ko ci dugal dañuy ñëw ne lii la loolu boroom xam kooku mooy lan mooy moom tànn na daldi dugal boppam safara alladina ñi nga xam ne dañuy wax ci yàlla ci mbiru yàlla ci mbiru diine ji bi xayri bi bi bi bi bi nga xam ne amuñu ci benn preuve wala hudan wala kitaabin munir amuñu ci du njub la tegu du téere bu leer la tegu ñuy wax rekk boroom xam-xam yi rahmatullah ne képp ku def lool tatoñe ci mbiru diine ji masala buñ la man laaj wala lu questionnement bu posé wu nga tatoné même bu dee dangaa trouvé am nga bàkkaaru ku wax ci diine ju lu dul dëgg lu mu xamul ndax diine kenn du ci tox ndax boo waxee xam nga loolu mooy lan mooy lii ma wax moom la yonent bi alayhi salaatu wasallam wax bu taxawoon fii lii ma wax lay wax man dama koy rapporter suñu boroom lii la wax loolu la tekki loolu lay tekki loolu lay tekki de yaa subhaanallah kon loolu mooy danger yooyu moo tax wuute bi ki ñu naan ñoom ñoo wuute mooy boroom xam-xam yi ah, pas n'importe qui la imam Sufyan mu ne kon boo gisee nit ki muy jëf-jëf joo xam ne uxtulu fa fii dañ cee wuute yow exemple damay joxe benn exemple man Shafi'i la exemple man bu ne man yi la ma gis ne julli fajar dañuy def xunut dañuy xunut man manumaa ñëw gis waa joo xam ne comme ab Hanafi mu jàpp ne kenn bu ko def man ma ñëw di dugg waa yi ndax dama koo gis muy xunut julli fajar julli ñaari ràkk yooyu noonu suba julli suba muy muy koy xunut mais mënuma koo mënuma koo dugg lu mel noonu la Seydina Sufyaan Sawri di wax rahmatullah alayhi ne boo gisee kuy jëf tax na cee wute gisoon nañ wax wute bi yow man ngay def lu wuteeg loolu wa anta tara ghayra fala bu ko tere bu ko tere naan ko é eh, yow lii kenn du ko def lii kenn du ko def waaw ŋàññi kenn moo tax mu ne woon cheikh cheikhu alxaaji omar radiyallahu anhu wa qaala cheikhu shuyuuxi abu omar fi tamhiide alaa tara anna saxaabata ixtalafu wa humul uswa falam ya'ib ahadun minhum ala saaxibihi wala wajada alayhi fi nafsihi moom cheikh alxaaji omar ba léegi ci rimaax ci Rimaa radiyallahu mu ne alaa ndax gisuloo ndax gisuloo alaa ndax yow gisuloo ne euh, saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom wuute nañ ci ay masala ñaata masala lañ wuute wa humul ñoom ñooy royukaay yi ñoom bu ñu xamee yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo ñoom ñoo tax alxuraan bi fan la jaar bu dul woon ñoom te ñoom ñooy royukaay yi ndax kuy ja kuy topp yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo la ko gën a topp fopp fopp fopp fopp ak koo doon mu ne xanaa gisuloo ne mu ne shaykhu shuyuukh sëriñu sëriñ mooy kan abu omar mooy abu omar ibn abdul al andalusi boroom ak tamhid moo tax mu ne fii tamhidihi ci téereem boobu di ak tamhid mu nga xam ne mu ngi koy shara li nga xamante ne mooy muwatta u imaamu Maalik ibn Anas radiyallahu taala anil jamii mu ne xanaa nee na ci tamhidam boobu xanaa gisoo ne saxaaba yi ci seen bopp ñoom ñi nga xam ne ñooy royukaay yi dañoo wute ñaata yoon lañ wute te seen wute yooyu kenn daal di wu ci ñàññi ki ci des wala wajada alayhi fi nafsihi ndax am na mu ne wa wala wajada alayhi fi nafsihi amalu ko jàppalu ko loolu ak ak mer ci waa ji wuteeg moom jamais ñaatoon laa fi wax ànd nañ ñoom ànd ak yonent bi alei satu salaam ñii woor ñii wooru saafarna ma nabi sallallahu alayhi fa minnal saa'im wa minnal muftir am ànd nañoo yonent bi aleyhi salaatu salaam dem di voyage am ci ñun ñoo xamante ne nii de dañoo woor am ñoo xamante ne wooruñu hey où est le problème c'est ça fii nii gis nañ sànk nii lii li tax ñu nekk fi nettali bii kenn da kan moo kan moo ŋaañ kenn kenn ŋaañul kenn ndax am na ñoo xam ne duñu la ŋaañ quand du ñu la ŋàññi de bu ñu la gisee ngay def lu contraire rek ñoom li ñuy def ak li ñu jàpp ne ñoom loolu comme que loolu lañ leen leen nettali na leen seen sëriñ ñii la doon def wala seen doomi sëriñ ñii lay def te kon mooy ci seen sëriñ la ko jële kon ku def lu contraire ak lii mooy dangaa contre sëriñ bi am na ñoo xam ne du ñu la wax dara ndax benn peut-être ñemewuñ la koo wax ñemewuñ la koo wax mais quand dañ la koy jàppal muy am mer muñ la dencal een la een ngoo xam ne ndax loolu saxaaba yi nag radiyallahu anhu seydina abu umar ibnu abdul bar mu ne loolu lépp xew na kenn doonul woon ŋàññ kenn te doonul woon mere kenn ci ñoom doonul woon mere ki nga xam ne mooy saaxiba te ñoom ñooy royukaay yi loolu la ay le fait que nag nekk fi waa ndax loolu euh, leen li koy indi mooy mooy ab jaahil ak koo xam ne muqallid ama la moom day suivisme aveugle lay def xam nga nit ñi nag yemuñu nit ñi yemuñu am na ñoo xam ne suivisme aveugle moo gën ci ñoom ndax xamuñu il faut ñu xool ci boroom xam-xam yi koo xam ne moo leen doy ñu daal di koy topp di ko roy ci lépp lu mu def ñu def ndax ñoom seeni bagaas foofu la yem fokk ñu doxal diine ji te lool fokk ñu jële ko ci kenn wattabi' sabila man anaba ilay suñu boroom loolu la wax ci suuratul luqmaan toppal yoonu koo xamante ni dafa jeng jëm ci man dafa jëm ci man ku jëm ci man toppal boo amee ku mel noonu nga ne man man yëf yi yépp ay xilaaf yi usul yéeg affaire yi mas xaw ma ci dara mais man imaam Maalik ibn Anas de doy na ma masala mu ñëw daal lu mu ci wax rek man lool laa bëgg a xam bu ma ko xamee ma jëfe ko kooku mën naa def loolu mën naa def loolu te yow amoo droit ñëw nag naan ko yow lu tax ngay def lii doo ko ñàññi wax nañ la sànq bul ñàññi keneen ki fekk affaire yi ci usul kii la nu mu tudd masailul furu' la yii nii la wute wute bi kay sax na alxila al ix alxilaafu mu'tabar am na te jóge na ci ñu war jóge respecteel ku nekk moo tax lenn li xoola senegal am na ñoo xam ne dañu jàpp xam nga am nay temps te yàggul sax loolu bi mu dañee ngiiru imaam Malik kese lañ xamoon am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne eh, yeneen ngiir yi commencé fa nit ñi di ko xam di ko jàng ba ñenn ñi di gis ne seen bopp que ne man ngiir benn ban Shafi'i la moom a kiiwal wala Hanafiya yi man moom a gina a kiiwal am na ñoo xam ne pour ñoom loolu problème la ab invasion invasion la lan la ñuy wax yow lii di yiw nga nga jàpp mbir mi ab problème mais ñun dañoo feebar wala la dayana feebar wala ñun lan moo ñu dal ñooñu jële fa ñu war a jële nekk ay imaam comme moom nga ñëw naan ay affaires yi walla euh, léegi téere yi Sénégal commencé na yàqu ndax léegi jàngatuñu Laxdari jàngatuñu Xalil ñoom da man bu ñu waxee lool man maa ngi doon tiit ñu ne dañoo délaissé xam-xamu diine bi di di di di liiri roman kese man looloo ma doon tiital mais ñu naan téere yu bees yi dañuy jàng ay ay ay bolowal téere bu bees téere bu bees la bulowal maraam téere bu bees la waaye ay lañuy jàng ñiy jàngee Umdatul Ahkaam yi walla ñiy jàng téere yu bees yi mbind yu weex yi mbind yu weex ak yu xonq quelle est la différence waaye téere bu xonq bi sax daa gaaw a maxe moom la max yi gën a yépp mbir yi du ay weex naam xonq na kan moo la ne le fait que téere bi xonq na moom moo gën a yàgg téere bële ah loolu mooy li nga xam ne teguwul fenn mais na ko yor ci tablette sax tablette bi sa téere bi da koo gën yow sa àlluwa bi daa gën tablette bi mais gënu ko xanaa du support rek boo xam ne lépp ci suuf sii leen jóge buur yàlla boo ko créé moo ko fi def ah moo eh, loolu invasion loolu kalami yow nga war a sant yàlla ndax loolu day tax nga nga ubbeeku xam ne ndax li tax bokk na ci xeebaate gi nga xam ne moo tax ñu xeeb ku ñu bari mooy suñu suñu tëju ci fenn te xamuñ ne mazhab boobu ñu nekk rek yow buñ la fa waxoon wuute yi fa am ci seen biir ci yenn masaa'il yi danga naan xanaa kay déedéet moo tax léeg-léeg nga gis bu ñuy wax ci mazhab yi nii ndax wax ci mazhab yi moo gën a difficile ñëw rek wax noonu ci kaw ñu ne lii moom la ubbee mooy li gën siiw loolu foo ko déggee mooy ne am na wax yeneen ñu am man nga te de gis keneen ci boroom xam-xamu mazhab bi mu ne la lii mooy mazhab bi lu wuteeg yow li nga jàngoon foog ne lii la te loolu génnoo ci benn mazhab nga ne mais comme xamoo ci loolu ndax jaahil nga comme man après nga jàpp ne kon lële bu ñëwee day gën a yàq yi non mukk te amul nga ne man comme que man kii laa topp képp ñépp ci moom lañu war a jële loolu dafa am amul hein moo tax moom ba léegi Cheikh Alxaaji Omar radiyallahu mu ne wa qaala al-Qaraafi mooy damay jël pas damay topp ligne ligne rimaax li mu wax mais damay jël yenn ay laal fii laal fii yoo xam ne dañuy ay citation yu indiwaale radiyallahu anhum mu ne wa qaala al Qaraafi imaam al Qaraafi li imaam Maliki bu mag boobu mu ne nee na inaqada al ijmaau ala ala anna man aslama falahu an yuqallida man sha'a min al ulama bi ghayri hijrin wa ajmaa saxaabatu ala anna man istafta aba bakrin wa umara wa qalladahuma fa lahu an yastaftiya aba hurayra wa muaaz ibn jabal wa gayrahuma min gayri nakiir fa man iddaa rafaa haadayni al ijmaayayni fa alayhi daliil fa alayhi daliil mu ne ba léegi moom boroom rimaaxu xizbi raxiim ala nuxuuri xizbi rajimi alcheikh euh, euh, euh, alxaaji omar ibn said al fuuti attuuri al gadawi radiyallahu an mu ne imaam alqaraafi de nee na communautaire fasu na këne képp koo xam ne dafa tuub dugg ci lislaam mu neex ci aimma ñu xam ci l'islam yi mooy boroom xam-xamu yu mag yi surtout mazahib yi ku ko ci neex mu ne man ci lay toog mooy nit exemple tey comme yow benn tubaab mënu la tuub tey wala benn wolof wala benn ko man ni doon tuub nga ne ko nag ah, dangay xam ne nag jàng yow li la war li la war ndax ñun léeg-léeg dañuy wax baat yoo xam duñ ko seet ndax war war mooy loo xam ne obligation la xam nga léeg-léeg sax da gis ñu ne war naa seeti diw ndeke jubluwuñ ci war boobu kon obligation la mas mooy bëgg naa lañ bëgg a man de bëgg naa seeti diw ñu ne war naa seeti diw loolu nag dinañu ko nangu ci yenn yi wax yooyu mais bu dee ci xam-xam moom il faut mbir yi précis rawatina ci domaine u fiqh loolu moom wax yi dañoo am importance mënoo ñëw kuy dóora tuub nga ne ko léegi yow li am mooy alhamdulilah yal na la la yombal léegi nag dangay xam ne li la war li nga war a def mooy nga jàng Laxdari yu jàng kiiwu Maaliki loolu mooy li la war loolu nag moo amul moom la naan ne imaam al-Qaraafi te imaam la ci Maaliki mu ne consensus communautaire rahmatullah alayhi façon na ne képp ku tuub bu ko neexee mu topp ku ko neex ci boroom xam-xam yi ci loo xam ne amul benn tënk ñu naan ko à condition non ku mu neex comme que boroom xam-xam lañ ñoo xam ne reconnaître nañ seen am xam-xam te ñu ko reconnaître du ñun mooy boroom xam-xam yi seen biir kan mooy kan ana kan ci ci monde islamique bi kan mooy remettre en cause këni imaam Ash-Shafi'i boroom xam-xam la loolu am na amul kan mooy remettre en cause ne imaam Ibn Hazm boroom xam-xam la amul kan mooy remettre en cause ne imaam Malik la mais amul kan mooy imaamul a'imma Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi boroom xam-xam la loolu kan moo koy remettre en cause amul kon léegi mooy ku mu neex topp. ki amul loo xam ne amul benn tënk mu ne te bo bo mu ne ba léegi imaam al-Qaraafi rahmatullah alayhi te boroom boroom saxaaba yi radiyallahu ñoom d'accord nañu dëppoo nañu këne consensus ci ñoom këne képp koo xam ne dangaa ñëw am benn masala nga ñëw laaj ko Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ñu toon ñu wax la nga topp leen ci loolu liñ la tontu bu la neexee nga am beneen masala nga dem seeti Seydina Abu Hurayra bàyyi fi Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar dem ci Seydina Abu Hurayra ak Seydina Mu'adh ibn Jabal dem ci ñoom kenn ci ñoom ñaar laaj ko tey te laajoo ñële ñu ngi fi loolu ñépp d'accord kenn du ne xam-xam bi ci kenn lu tëju amul képp ku la ne kii moo xam xam bi yépp ci moom la ne ku dem feneen doo xam dara waxulu dëgg xam nga yooyu waxu yooyu ay surtout ngay dégg gaa yi yenn sëriñu Sénégal yi leen ni ñu ko tàmme mooy seen fanatisme googu noonu ñu nekk ay fépp lépp fii la ne fii nii la ne fu lu waay dem di wuti feneen du ko fa fekk amul ku bàyyi fii dem feneen di fa seet leneen ci mbaax ak leer xamal ne doo ko fekk ku la wax lool moom waxul a dëgg ak ku man di doon kooku waxul dëgg te bu ñuy laaj ana ñan ñooy waxkatu lu amul yi yow boo ko fa bàyyee seeti keneen damay ragal na yow féq nga sax yow ndax amul way narka la nit mën a toog yàlla ñi xanaa xam ñun dañoo dañoo xamul dañoo desee xam kuy suñu borom suñu borom di joxe li mu yor di ko jox ku ko neex nga ne man parce que fii sama ñu maam moom li mu liggéeyal diine tax na li baax lépp fii la ne newul feneen mais loolu mooy yan wax dëgg gaa yi di fattasoo ko ñenn ñi di yuuxu di ci mais waxu la dëgg booy fattasoo ko tàccoo ko kontaan kontaanal ci wax ju dëgg kooku day lay wax lu la neex te diñ fa yàgg boo moytuwul ni moom ngay mel di wax lu amul ndax danga koy reporter ba pare ànd ceeg sécurité ndax dangaa dégg ab sëriñ wax ko ndax ndax moom li mu wax amul waaw loolu la di bu dee li mu wax amul loo bëgg ñu wax leneen mais amul ndax le fekk que ne am na non loolu moom len wuñu ko moom ndax raayalante gannaaw ndax mooy diw loolu kenn du ko fi def mu ne ku mu neex saxaaba yi ñoom ñépp consensus ci seen biir que ku laaj Seydina Abu Bakar benn masala wala Seydina Omar bu ko neexee mu am yeneen masala yu ko traversé mu dem laaj Seydina Abu Hurayra wala Seydina Mu'adh ibn Jabal te kenn du ko du ko critiquer min ghayri nakir mu ne nag képp koo xamante ne ni danga woote ne ñaari ijmaa yi dafa yëkkatiku yow lañuy laaj ne la léegi këne lool loolu seen jamono la woon léegi moom sama sëriñ rek a fi ne wala ki may topp rek ka fi ne kooku mooy indi lay wuy wane ne lool mu wax mooy dëgg te du ko am man maa ci teg ne du ko am waaw ah. lool la kon affaire yi lool la kon nag mbir yi te dañoo war a xam ne mooy boroom xam-xam yooyu moo tax dañoo war a xam ne source ci l'islam acte yi mooy alquran yi nga xam ne ñépp ci d'accord ak sunna moo tax imaam euh, Cheikh euh, Cheikh mu ne wa fekk muy wax ci buntu boobu ci wàllu wi muy alquran mu ne ya xoolal muy wax bay wax naan nan ngay xam yooyu mu ne laa xukma illaa lillaa amul àtte lu dul àtte bi yàlla wa annahu laa sabiila ilaa maarifati xukmihi illaa kitaaba illaa kitaabu alladi anzala amul wenn yoon wu nit mën a xame li yàlla àtte lu dul ci téereem bi wa sunnati rasuulihi ak sunna yi ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam alladhi anzala ilayhi dhalika ni nga xam ne ci moom la wàcce téere bi sunnaam mooy leeral alquran yonent bi alayhi salaam moo koy leeral mu ne wa huma jamiu al li hadihi yi am ci yoon wii nga xam ne mooy kojug muhammad al muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yépp yépp ci ñaar yi la ne alquran ak sunna fa maa kaana minhuma saabitun maqbulun abadan lu nekk ci ñaari téere yi lu sax la te mooy sunna bu wér a tax ñuy wax maqbulun lu ñuy nangu la abadan ba faw amul ñu naan loolool jamono yonent bi alayhi salaatu wa loolu doxatul boo fi nee doxatul après yow ëndil dalil buy wan ne doxatul waaw mu ne wa ma kaana min al qaabil lil qabuuli wa radd mu ne mu ne nag lépp loo xam ne nag lii mooy yi nga xam ne moom du deñ alxuraan sunna mais bu dee ijtihaad kese te loolu moo moo fi xewal moo tax madaahib bi am ndax bu doon ne mbir mi teg si leer na leer boo xamante ne nii amul wuute kon wuute du am mais yow yaa jàpp ne dafa leer yow foog nga ne bu leeroon noonu moos ñi la ëpp xam-xam fopp gin laa rafetum xel di boroom xam-xamul islaam bii dinañ ci wuute bu leere woon yow di nga mu ne lépp loo xam ne nag ci ijtihaad la jóge effort d'interprétation loolu nekk na loo xam ne lu ñu mën a nangu la waaye tamit lu ñu mën a delloo la voilà ndax lan lan la ñuy waa léegi kon nan la ñuy xamee loo xam ne lu ñu mën a delloo la ak lu ñu mën a euh, nangu lii mooy deuxième bi xam nga sànq wax naa la koo xam ne xamul kiiwul moom ci am la bokk day seet kenn ku mu doy mu topp ko kooku foofu la yem mais kii nag muy wax ni fii nii mooy koo xam ne dépassé na foofu koo xam ne am na les matériels qu'il faut kooku moom day seet est-ce que du ne rek diw wax na c'est-à-dire diw wax na kese non mooy ne day xool est-ce que wax jooju tegu na ci sunnaay yonente ma saa saa tegu na ci alxuraan xam nga looloo taxoon Seydina Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu doon wax lool naan waxam yi yi muy wax. nañ ko nañ ko natte alquran ak sunna mais du du xam ne da koo wax pour fair play ah ay gars yi naan fair play yooyu non loolu taxu koo jóg ñoom xamuñu sax ay fair play yooyu yëfi diine moom dëgg la dëgg la wala du dëgg wala waaye ñoom ba non mooy ne est-ce dëppoo na ak sunna ak alquran alquran ak sunna lu dëppook moom jël lu dëppoo ak moom ngeen ba mais mos. loolu mooy manoo tere kon nit ki mu xool mais xam nga ne ki lay wax lool àgg na foo xamante ne ni moom nga foog ne moos koo xam ne loolu mooy ay curs ay curseur am ci lay tegu seet ko bu baax xam li muy wax xam nga ne kooku du la wax loo xamante ni génn na ci ñaar yooyu mais du la tëjal buntu boobu ndax buntu boobu dafa masan am ndax buur yàlla dafa jox nit ñi xel ñuy xalaat ndax nit yow boo ko gëmee way noonu am na nit ku mën a ñëw ne la ah, noonu affaire bi mais day xool léegi xoolal de toute façon mënoo trouver doo trouver mu génn ko waaye kon loolu moo tax affaire yi mu ne mu ne lu jóge ci ijtihad effort d'interprétation bu boroom xam-xam di def day nangu ñu jël ko mooy possible ñu jël ko mais possible nañu delloo léegi nan lañuy xame ne lii dañ ko war a jëlam dañ ko war a delloo mu ne fama waafaqal kitaaba wa sunnata fa maqbulun bi tabaciya wa maa xaalafahuma fa marduudun bil asaala la asla lahu mu ne moom ba léegi cheikh alxaaji Umar radiyallahu anhu ci ar ci rimaax ba léegi mu ne léegi ni koy xamee mooy lépp loo xam ne ci yooyu dafa dëppook sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam téereeb alquran ak sunnaa yonent bi alayhi salaam kook dañ koy topp mooy ijtihaadam boobu nekkul lu dul dafa topp moom du ne lu bees lu mën di mais di tabax ya de façon dañ koo topp ndax la ndax dafa dëppook alquran ak sunna mooy ñun alquran ak sunna lañ topp mooy tax euh, xanaa xamoo boo toppee benn sëriñ ne mooy sa sëriñ nga topp ko réellement te yàlla kese tax réellement yow du moom nga topp mais yonent bi alayhi salaam mi mu topp moom nga topp sauf ko moom moo ko fi newal voilà moo tax mu ne bi tabaiya wamaa xaalafahuma mu nee nag ijtihaad boobu dafa wuuteeg alquran ak sunna kooku fa mar duudu lu ñuy delloo la biir asaala ci cosaan ndax lu wuuteeg alquran ak sunna ca cosaan lañ lay débula ne voilà léegi nag nit ñi xam xoola imaam Maalik li wax moo tax mu teg ci ci biir mu ne wa ila hada ashaara imaamu daaril hijra ba léegi imaam ibnu euh, cheikh alxaaji omar al fuuti radiyallahu anhu mu ne te ci wax ji lii nii moom la junju imaamu daarul hijra bi imaamu këru gàddaay gi di seydina imaam maalik ibnu anas al asbuxi radiyallahu anhu mu ne bi qawlihi ci waxam jam wax kullu kalaami faqihin maqbuulun wa marduudun illaa kalaama saaxibi haadal eh, kalaama saaxibi haadal qabr mu ne loolu la imaam Maalik nag kon xam naa ci waxam ji la ñuy tëje ñun ndax waxtu wi mu ngi continuer ndax buntu bi buntu mooy masala yii yu yu yu am solo la te jara yàgg ndax bu ko defee ñun ñu xam man a supporter ba bañ am ñaaw njort te dara ginu la rëy ci bàkkaar ñaaw njort ci sa mbokku jullit te loolu dalay yóbbi nga koy jëw ngay jëf foog ne yaa ngi def lu baax ndeke kontam nga koy yóbbu indi al bardaa u al xasadu al bardaa loolu lépp ak mbañanteeg i ñaanante lépp daldi xew ndax loolu ndax ñàkk xam imaamu Maalik ibn Anas wa huwa miskul xitaam allah fama a'zama mu ne kullu kalaami faqih waxu fo faqih bu ne faqih boo mën di gis ay waxam maqbuulun am na luñ ciy nangu wa marduud am na luñ ciy delloo loolu nag ñépp ci yam yow bul taxaw naan non ñii diw diw lay non diw lay wax mais man sama kii non ñépp ñépp ci yem ñépp ci yem kullu kalaami faqihin waxu képp koo xam ne ku aji pas fiq jàng fiq nii kese de mais ku am dégg gu sew ci diine boroom xam-xam bi tax ñuy wax nitu yàlla ko sell ki tax ñuy wax waxu kooku ku nekk man mooy susceptible na possible na am luñ ciy jël ak loo xam ne luñ ciy delloo la ba mu des illaa kalaama saaxibi hadha al ba mu des nag waxu boroom xabru bii ndax fa la doon toog lu jànga joxoñ xabru bi ne boroom xabru bii nii ba mu des waxu moom nii di alayhi salaatu wassalaam mooy ki nga xamante ne waxam moom bu waxee mooy ndaj dëpp gi ndax ku topp ku ko topp yàlla nga topp wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyun yuha sinon budul moom keneen ku wax ku ne waxam c'est susceptible am luñ ciy de nangu ak liñ ciy buñ ko xamee mooy tax yow doone man diw lu mu wax par force kese ku def leneen lu wuteeg moom mooy mel ni bàkkaar nga def kon loolu moo tax il faut yii nii yu am solo la ah ku ci gën a bëgg nag lu gën a yaatu ci wàll yi mooy ci euh, huitième bunt bi ci rimaax ak li nga xam ne mooy euh, septième bunt bi nga dem ci sharaab yi nga xam ne moom na ko suñu sëriñ Cheikh Mouhammad Moustapha radiyallahu anhu daal di def ci mu ngi ci archive yi rimaax bu dugg ci archive yi tapeel Google rimaax boo defee rimaax R I M A voilà wala archive point org di fa am yooyu yépp